nee waa ji jox ma lettre bi lettre bi ne ma maliku Ghassan moo la ko jox <laughs> ma ne waa man maliku Ghassan lan la ma amee man man camp bu bàyyi ba may joxi lettre hein fa qara'tuhu fi nee na comme man nag Kaab mooy bindkat laa woon mooy ku xamoon làng bi laa mooy dégg mënoon naa bind mënoon naa lire waaw nee na fa qara'tuhu fa ida fii ma liir lettre bi gis ci ci biir amma ba'd xam nga Malik Ghassan chrétien la ci ci satellite u Qaysar la bokk César mais mu bind ma nee maa ngi gis ci lettre bi li amma ba'd waaw ginnaaw lii ginnaaw les salutations d'usage mu ne ma fa innahu qad balaghana lii wane woon ci lettre fa innahu qad balaganaa anna saaxibaka qad jafaak walam yajcalka allahu bi daari hawaanin wala madyaca wala madyaca falxaq binaa nuwaasik <laughs> loolu la ci maliku xasaan defoon <laughs> maliku xasaan alxaaris ibn abi shamir bind ci lettre bi ndekay yëg na li dal ñoom Seydina Ka'b ibn Malik te xam nga dafa yàgg ka cinquante jours te comme que ñi nga xam ne ñoo jóge côté yooyu Ghassan ak Sham ñu ngi fay ñëw di jaay si ñoo ko ne ko ah jullit ñi de am na ñoo xam ne keroog seen xare bi ñëwoon fii contre suñu kilifa yi di waa Qaysar ak ñooñu Qaysar am na ñoo xam ne de demuñ mais dañ leen a dañ leen a isolé léegi daanaka duñu waxanteeg ñoom duñu leen defati yépp Maliku Xasaan nag bi mu yëgee lool mu bind ko leet Kaab ibn Malik te tamit Kaab ibn Malik dafa siiwoon en tant que poète nee na maa ngi gis ci biir lettre bi lii la bind inna ah mu ne ko bind lii fa innahu li am ba am mooy li wér mooy xat dëgg-dëgg balaxanaa jote nañu man Maliku Xasaan di buurub waa Gassaan anna saaxibaka këne sa waaji mooy yonent ma saa saam nañuy wax xat jafaaka mooy daf laa daf laa wan gannaaw léegi daanaka dara mayetuñ la dara dootuñ waxateeg yow dootuñ jëflanteeg yow mu ne ko nag walam yajalka Allahu bi daari hawaanin wala mad madyaa waaw xamal ne nag boo buur yàlla buur yàlla tegu la foo xamante ni nii dañ fay dañ fay ñàkk di di di neenal sa àq waaw waaw buur yàlla tegu la foo xam ne dañuy neenal sa àq foo xam ne dañ koy sànk tegu la foo xam ne dañuy sànk sa àq tegu xam ne dañuy sànk sa àq buur yàlla tegu la foo xam ne daara kër goo xam ne hawaan fa ngay toroxe buur yàlla daal dara la fi tegul mooy obligé wu la nga nekk foo xam ne dañ la fay toroxalaa waaw walla madian obligé wu la nga nekk foo xam ne say àq say droit kenn joxu la ko yow en tant que citoyen voilà pourquoi il se comporte comme ça envers vous lan nga def lu graaw léegi nag buur yàlla tënku la fi ah léegi ni ngay def fal xaq bi naan waasik mais ñëwal ci ñun ñu jàppale la nga nekk fii ñu nekk ñoo xam ne ñun ngay dëkkal ñëwal fii viens ci sama nguur man Maliku Xasaan jógal Medina nga ñëw fii te boo ñëwee fii di nga nekk man du ma fi nekk naan la génnal sa diine ah resteel sa diine mais boo ñëwee fii nga nekk en sécurité foo xamante ne dañ fay reconnaître say droit waaw <laughs> lii amul lum lay niro <laughs> euh, gis nga lettre bi gis nga lettre bi ah kàccoor moo tax kàccoor yi defuñ lu bees wallahi kuffaar yi defuñ lu bees de yéeféer yi génn wuñ fi lu bees ci xeex diine yow gis nga gaa yi liñ def ni yow de toute façon boo boo xawee suivre tuuti xool xool benn analyse bu ndaw dëkku jullit ñi ak dëkku yéeféer yi dafay xew rek seen diggante nga xam ne lii nii lii day am ba léegi mooy est dégg tubaab yi seen organisme internationaux yi ñuy wax seen association droit de l'hommiste yi nga xam ne dañuy ñëw léegi ba am ci ay branche yu am biir réew yi réewu jullit yi waaw ay branche des xaw ma lan des droits de l'homme au en Irak au Sénégal au euh, Mali ainsi de suite a en Jordanie waaw HD xaw ma HD H xaw ma lan les hautes hautes xaw ma lan des droits de l'homme <laughs> waaw léegi lan la ñuy wax gars yi homosexuels yi góor jigéen yi hmm? gars yi nga xamante ni nii mais dépravation des mœurs lañ ne ba gaa yi teg leen au banc de la société ah comme niñ def ñii lan lañ leen di wax ñëw leen ci ñun ñu jox leen droit d'asile si mais c'est pareil moom laa la naan gis nga mbir yi dara beesul moo tax ma ne leen dee leen jàng siiraay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boo ko xamee waa ji génne ENA Sciences Po yow ma soo fa jaar xamoo luy loolu gars yi junuñ laa taxawaan ah. non dañu moo tax xom ko nag ñun suñu daara yi dañu dépassé c'est des daara archaïques parce que du duñu duñu duñu duñu duñu dara waaw mooy dañu archaïque ba ci jànge ci tablette sax walla ay ay ay kii numérique yi sax ñu bëgg na lool lool dese naa am barke waaw kii bii moo ëpp barke euh, euh, euh, xalima beeg daadi bi ngay bind ci àll wooyu moo ëpp dab nan la ëpp barke ëppul barke fenn tablette bi nga xamante ni moom ngay yor di takk tëll tëll di xool aaya yi di jàng nga nan la mais nan la ko gën a amee barke xanaa tablette jógewul ci suuf si rek wa saxarnaa lakum wa saxarnaa buuru yàlla moo ñu tàggatal maa fi samaawaati wa maa fil ardi jami'an min moo ñu tàggatal lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf yi lépp bàyyeekoo ci moom tukkee ci moom muy xéewal tablette bi fan la jóge composant yi mais fi composant àll wa jóge rek la jóge mooy ci suuf si naka nga bëgg a wax ne àll wa moo gën a tedd moo gin a ëpp barke li nga xam ne mooy tablette yi ginu ko ëpp barke waaw tableau numérique yi alluwa numérique yi di lee ay MP3 yooyu yëpp di kii nekk yu bee mais ay MP4 dépassé yenn yi yor ay làmp yu leer di ci nit lu bàyyi taxani bi mais taxani bi rek day jël temps en plus saxaar si lay xër lool ay problème la buur yàlla nag yow jamono ju mu amoon ak tamit réew bu dëkk boo xam ne looloo fa am ba léegi loolu lañ mën a jànge loolu nañ def lool mais yow buur yàlla du la may nga am électricité mën a nekk ci condition yu baax jàng téere alquran lan moo gën a màgg alquran alquran kay xanaa lépp lu ñuy jàng ci kaw suuf di ko jànge fu nooy ak fu baax condition yu baax alxuraan lañu war a gën a utal condition yu baax boobu ña koy jàng ñoo war a gën a baax lay condition que ñeneen ñiy def philosophie ki mag xanaa nee ñu gëmloo ñu ne ñun nañ nekk ci da parce que du ñu renouveler dara suñu disque dafa périmé waaw boo gisee waaye daara yi ñu gaa yi dépassé idée yu dépassé lool la te waa asxaabul kahfi dañu jàngal lu am solo waaw gis nga seen monnaie bu yàgg boobu ñu yoroon nekk ci seen xuntuma ay trois cent et quelques années ah gis nga seen xunt moomu ñu ne woon ba ñu génnee ne ana mooy dem ci marché bi utal ñu ñam bañ demee indi monnaie boo xam ne dafa dépassé ñépp lañ jaaxal ñépp lañ jaaxal waaw mooy sëriñ daara bi boo nekkee ci sa gorot mooy sa daara di jàng di uti xam-xam di kii boo ñëwee danga war a xam li xew ci pénc mi ak nan lay doxee waaw nga xool xam-xam bi nga am nan nga ma ci mën a jariñe waa pénc mi mais doo ñëw rek ne man daal dama ko jële woon ca daara ja waaw buñ la nee bourse nga ne bourse jànguma ko ca daara ja moo tax yooyu lool la mooy kooku moo tax kooku am jàngam day metti parce que masala fiqh yi xam nga ni mu baree yépp nga naan koo mokkal tey nga problème waaw au lieu mu jàng ay règles généraux règles générales yi nga xam ne usul ak yooyu nga xam ne boo ko xasee am dalay may boo amee matériel bi hein xam xam usulu ku nekk am na masala yoo xam ne dañ la koy wax nga xam ne oh Shafi'iyya bi moom lii la ci xalaat ndax ñoom lii mooy seen usul te pourtant liiroo ko fen waaw liiroo ko fen mais xam nga lii masala bi lii la parce que mooy bu ñu toppee seen usul da nga naan bu ñu toppee usulu mazhab a ash yi ñoom lii mooy seen point de vue vu que ñoom seen usul lii la waaw nga ñëw Maliki yi noonu noonu noonu luñ la andil nga man koo delloo ci sharia lu bees lu xew nga man koo delloo ci sharia ñooñ lañ naan boroom xam-xam comme mooy faq yi waaye ki nga xamante ne nii moom ab xalilam la mokkal wala ab ab ab ab ab kii la mokkal ab ab ab ab la mokkal mokkal loolu lu ci génn lu wuteeg loolu mu cag mu càng mais saa waay kooku kooku logiciel la rek kii la nu mu tudd ab cassette la rek boo teg muy tari bu courant bu mu fay waaw manulaa wax leneen lu bees moo tax ñun dañoo war a xam jamono danga am dafa am nu ñuy jàngee waaw dafa am nu ñuy jàngee waa asxaabul kahfi radiyallahu anhum ba ñëwee ak seen monnaie bu bu bu périmé boobu bu yàgg boobu ba ñëwee indi ko ci marché bi ñépp a jaaxle. ne leen mais yéen moo tax foofu lañ leen jàppe waaw foofu lañ leen jàppee parce que boo newee fenn ci daara ji nekk di gëstu di kii boo ñëwee xoolal réew mi waaw nga xam nit ñi lu ñu nekkee nga man leen a jariñ ci xam-xam bi sa xam-xam mën a jariñ mais dara nga coupé woog lépp waaw yow nga nekk fi di wax yoo xamante ne gaa yi xamatuñ sax wolof yooyu li muy tekki xamatuñ li muy tekki te mënoo ko wax. langue bi nga mooy li ñuy waxe léegi yow manoo ko pas li ñuy waxe nga nekk fi nag di wax waxu wuyu ah parce que gars yi waxu wuyu la ñuy wax non mooy ngay wax ay wolof mais am na baat yu bari mooy xam nga langue day renouvelé ngay wax loo xam ne yow boo ko waxee ñu bari xamuñ li ngay wax ba pare ngay jàll dara du leer mooy masala yu du leer parce que boo ko waxee noonu te doo ko firiwaat ne waaw loolu nag léegi gis naa ne nii lañ koy waxe wala moom la ñii li wax nii bu ko defee nga yom bax mbir mi innama bu'istum muyassirin walam tubaasu mu'assirin dañ leen a yónni ngir ngeen yombal yónni wuñ leen ngir ngeen jafeñal mbir yi ngal la waay nañu nekk ñu yeewu hë nañu yeewu mooy gis nga gaa yi nii droit de l'hémisti li ñuy def lool la waa ji maliku Ghassan def waa ji la def Seyna Kamp mooy lan eh ne sois pas dans un pays ne sois pas un opprimé dans ce pays-là waaw rejoins-moi waaw te sama dëkk gën a neex dañ lay gëmloo ne fii moom liberté la gisoo moom la mooy gis nga lam yaj'alka Allahu eh Ka'b ibn Malik liiral sama lettre bii fal haqq qad jafa walam yaj'alka Allahu bi daari hawaanin wala madya'a wala madyatin buur yàlla tegu la ci dëkk boo xamante ne nii obligé wu la ngay nekk ci suuf soo xamante ne nii non seulement gars yi dañuy sax da mooy dañ lay toroxal parce que yow joxuñ la sa àq où sont tes droits en tant qu'être humain ba ñuy jëflanteeg yow noonu waaw wala madian foo xamante ne nii yàlla obligé wu nga nekk foo xam ne on piétine tes droits les plus élémentaires loolu lañ lay wax waaw bu ko defee léegi ñu may la visa ay wa yóbbu nga dem nekk fii nekk koo xamante ne wala am asile kii di politique nekk bu réfugié politique nee nañ waaw moo tax moo tax gaa yi buntu la bu gaaw ngir quitter dëkku yi nga xam ne dëkku jullit la nga jaay sa caay-caay mais foofu buñ la jàppee xanaa nga gaaw rëcc waaw xam nga gars bu ñu yëgee ne am nay góor jigéen Arabie saoudite da ngay gis euh, euh, kii organisation internationaux yi ni ñu ciy taxawee buñ déggee ne war nañ leen a dóor ñu gis gis ni ñuy jóge waaye il faut les libérer les droits de l'homme ça c'est barbare ça c'est archaïque ça c'est moyen âge voilà il faut laisser le gars c'est pas normal def ay marche fu ne loolu la waa jii nag moom àggul woon ci def marche waaye bind na ko leet ne ko hé ñëwal fi nga xamante ne nii ñëwal fi nga xamante ne nii say droit fi lañ koy reconnaître boo ñëwee fii en plus man droit moo fi am ah. fii c'est la liberté man duma la obligé man duma la obligé mukk naan la bàyyi sa diine ñëw nekk chrétien du ma la obligé ah desal sa diine mais ñëwal fii boo ñëwee fii di nga xam ne c'est ici le droit des pays de l'homme le pays des droits de l'homme c'est là <laughs> gaa yi gaa yi gaa yi créé wuñ dara ah, waaw waaw ah maa la ko wax ah ah maa la ko wax maa la ko wax dañuy créé créé dañuy dañuy dañuy wax rek waaye créé fi dara yépp am nañ ci salaf waaw amoon nañ ci ñu leen ci jiitu ci kàccoorte ji de jullit nag yaa war a yeewu mooy ñi ñi nga xam ne xam nga Seydina Kaab ibn Maalik ñoom moom ci boppam xam na ne moom maa def lu tax ñu def ma lii waaw gaa yi tamit ñi nga xam ne ñoom la droit de l'homicide di woo di kii ñoom xam nañ ne ñoom ñoo def lu wuteeg li nga xam ne moom mooy lii yoon parce que dañuy suivre ay nit waaye léegi moo xew parce que yàgg nañoo gis ci télé bi mais nag léegi xoolal réew jullit yi rek noon la ah. waaw boo gisee benn jigéen xoolal ndaw sa fi ñëwoon Hollande doon wax wax yu amul yooyu hein ne woon Djibouti xaw ma la jóge fan dañ ko doon bunduxataal ndeke dara amu ci dafa créer ab histoire totale mais fomenter créer ab ab dund boppam ne dañ ko fa daan duma di ko kii parce que dañ ko doon muuruloo mu bañ ay famille wam demoon bëgg ko mariage forcé tax ñu naroon ko rey mu daal di ñëw am réfugié ko mu nekk réfugié politique en en euh, Hollande waaw Pays-Bas ba mu fa demee <laughs> ba nekk fa kii nekk fa nekk fa nekkoon fa député nekkoon fa député di wër di wër ay côté 2007 2008 la. mais nekk ambassadeur contre ay ay ay barbarisme te lépp bu ñu koy wax mooy contre l'islam waaye ni muy traiter la femme ay loolu c'est pas normal di wër fu ne di ñëw France fii ta gouvernement Sarkozy bi gars yi di ko accueillir muy ñëw fii di wax gars yi di ko tàccu di ko indi ci plateau télé yi muy wax rek ndekete yoo waa ji kàcc kat international la ndaw si waaw gars yi ñoo def reportage journaliste yi xam nga tubaab yi foofu tamit lañ wuteek ñun mooy yu kawe yu mel noonu bu amee du ñu yem rek ci liñ leen wax te pourtant ñun jullit ñoo waroon a mel noonu yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu waaw mooy investigation boobu ñun duñu ko def dañuy doy ñu nit wax ñu ne wax na dëgg waaw information mais yow dégg nga diw def kan moo la wax loolu nañu ko mu ngi ci mais après bu nekkee Seneweb nag ce que lu nekk Seneweb mooy loolu la mata ana kañ la xabaar bi wéré parce que mu nga Seneweb kese wala mu ngi Le Monde wala Le Figaro bind na ko wala New York Times bind na ko wala Fox Fox xaw Fox ngeen koy wax wala Fox bind na ko hein man loolu laa bëgg a xam ana fan ngeen ko teg ci ñoo xam ne bu ñu leen laajee fan ngeen ko teg ñu ne ñun on défend nos sources xam nga ne loolu waxi caaxaan la mooy tubaab bi def investigation te lii ma lay wax boo ci bëggee lu leer demal cheikh Google nga tapé député une députée néerlandaise d'origine musulmane euh, somalienne wala ñooñu la Djibouti wala Somalie waaw 2008 ah. bi fi doon woote naan dañ ko doon torturer gars yi dem ci ay njabootam dem remonter Afrique dem remonter ba gis ne waa ji nekk ndaw si waxul dëgg. parce que moom ci boppam mais condition mais baayam mais moom mooy mooy mooy mooy mooy bébé gâté la woon quoi. enfant gâté la en plus fi ñu ko doon yóbbu muy jànge Kenya. mais ci école boo xam ne xaw ma lan school eh, ci école angle anglophone yu baax xam nga ci ci ñaay anglophone mais yoo xam ne vraiment ya fa gën a cher di ko fayal yu cher mais di ko defal lu ne mo ñu dem frère lañ fekk freeram ak ay ay copinam ak yooyu ñu interroger leen ñu wane ko diñ ko wanee <laughs> allahu akbar waaw dëgg gi feeñ caaxaante ñu wan ko teg ko ko muy muy muy jooy jooylu waaw ne ko kersa waroon na laa rey gaa yi wan ko ko manula weddi ne ko est-ce xam nga kii tegal ko reportage bi ah moo xam ne si kii freeram am la kii ay copine dele de de de de collège la woon ñuy def ay témoignages ne kii dara defuñ ko dara de kii fii baax na ba condition yu baax la ne woon lu ne lañ ko doon defal ay parents wam lu ne lañ koy defal lañ ko doon defar dañu yekk daal mu dem yoonam waaw mais foogoon na ne du feeñ waaye nekk ci lëndëm bu jant bi génnee ay waay ngeen rus de def yaramu neen ci lëndëm gi caay caay bu jant bi feeñee nga am problème waaw looloo ko dal moom waaw ndaw soosu looloo ko dal mu feeñ muy jooy dafa mujj démissionné ah lu muy def parce que amul dafa démissionné dem xaw ma États-Unis xaw ma fan kenn déggatu ko voilà mooy gis nga façon yooyu gis nga tubaab yi niñ leen jàppe woon waaye c'est le symbole des femmes kii léegi léeg nga gis ci ñoo xam ne dañ leen di jox ay prix Nobel ay lu nekk waaw mooy tout le temps c'est waaw neewuñu nag gaa yi nga xam ne tamit dañuy nekk fee di di di jéem a rey nit ñi ci yenn yoo xam ne di taal ay xale yooyu waxuñu loolu kenn cautionné wu waaw ay xale parce fi muy jànge ab ab ab école école la lool bu dee ne loolu dëgg la bu dee dëgg la mooy loolu kenn ko cautionnéwul ci loolu l'islam waxul loolu waaw parce que waa ji école lay dem ñu taal école ya loolu waxuñu loolu bu dee ne dëgg la parce que man information yi nga xam ne ay la de CNN ñoo ñépp gaa yi yépp li ñuy wax man dara laa jutul gëm fekk awma lu ma ci leer naa jàpp daal ne ah lii daal ñu ngi koy wax waaw te tamit lii lañ bëgg ñu gëm en tant que jullit te lii lañ bëgg àddina biy doxe en tant que ñoom jàpp nañ leen maîtres du monde mais nag dara laa ci dul këm waaw fekk aw ci lu leer rawatina lu ñuy wax ci jullit dara laa ci ay pointillés yu bari laa ciy def ba keroog ñu may wax lu leer may am lu leer luy wane ne ñoom ñii li ñu wax noonu la deme waaw kon gis nga kon dara beesu fi maliku Ghassan yónni Seydina Ka'b ibn Malik ab lettre ab bataaxal naan ko dégg naa sa waa ji daf laa bàyyi daf laa parqué dañ laa daanu embargo rek waaw te buur yàlla nag te tegula dëkk boo xamante ne suuf soo xam ne suufu toroxtaanga la daara hawaanin wala madian ak foo xam ne say àq duñ la ko reconnaître moo tax bari na gaa yoo xam ne réfugiés yoo xam ne dañuy dañuy créer rek dañu naan ñoom foofu dañu leen di bunduxataal wala en Afghanistan on les a torturés alors que dara du ci dëgg te ñooñu nag la association yooyu ah droit de l'hommiste yi di gën a seen papier nag waaw di leen topp ba am ba ñu am papier dimbali leen lépp waaw naan vraiment il a souffert il a dara parce que waa ji wax na kese amul benn investigation bu bu sérieux bu ci am waaw benn investigation bu sérieux amu ci waaw amul benn investigation bu sérieux parce que diw daal nee na il est torturé chez lui fële ca ca ca ca ca wala fële ca ca ca Afghanistan ñu ñëw nag topp ko ah ne nag dañ koy utal li nga xam ne mooy ay pepp ay papier lu ne nag ñu utal ko ko nag waaw ngir mu mën a ah, dem. Ah, ngir ngir ngir nekk fële nga xamante ne nii mooy ah, ci réew mi ñu ne mooy les les pays des droits de l'homme waaw loolu rek a fi am ni mali ko xasaan loolu loon def waaw ñëw naan ko am ayo jëlal sama lettre bi boo liiree sama lettre bi lii wa ci ne waaye yow buur yàlla tegu la ci ardu madi ardu hawanin wa madiya tegu la ci suuf soo xamante ne nii suufu ah booy toroxee la ak bu ñuy sànke say àq <laughs> ah. nee na bi ma ko liiree nag fal xaq ñëwal fii ñëwal fii waaw ñëwal fii fal xaq bi naan waasi boo ñëwee ñoo lay jàppale dimbali la nga nekk nga retrouver se tes droits perdus waaw nee na sayd naa kàmbu nee na fa qultu bi ma ko liiree ma ne xiina qara'tuha wa hadhihi aidan min al bala lii de moom ci nattu bi la bokk lii moom ngandum nattoo ngi parce que non xoolal rek xoolal gis nga gis nga saxaaba yi ni ñu wute woon ak ñun gis nga gaay ko fi doon yépp nekk ay réfugiés politiques parce que kat dañu def lu lislaam xaraamal wala lu seen waa réew loo xam ne dara jëlewuñ ko fenn lu dul yée ay ay dépravation des mœurs yu ñu jële Occident yu ñu gis waa Occident di ko def ñu ko fay def bañ jàpp leen comme jigéen ñi sëy seen biir ñu jàpp leen ak góor ñeeg yooyu jàpp leen mooy dangay gis Maroc xam nga temps yi am na bu fa amoon gaa yi kii yee nga gis gaa tëb nag waaw c'est pas normal c'est leur corps c'est leur les droits de l'homme ay kii ak yooyu mooy gis nga ni ñuy tëdd loolu la Maliku Xasaan defoon pourtant arab yi Medina yàgg nañoo am ak ak ak ak décor <coughs> Makka yàgg nañoo ñàkk gars yi newuñ façon di di jéem a tal seeni affaire ak yooyu hein jullit ñi bañ nee Makka doonuñu leen bundu xataal di leen def lu ne est-ce que déggoon nga benn buur ci buur yooyu yëguñu ko woon yonent ma lay saaf saam 13 ans yi mu def Makka. ñu leen di bundu xataal bañ dem Éthiopie jaar fu ne ci kaw suuf di wuti fu ñuy fu ñuy dawoo làqu nekk ay ay ay daw làqu ci réew yi di xool fu ñuy rawale seen diine ñoom yëguñu ko woon est nga kenn ku ŋaan ne e bind yonent bi alei salaatu salaam ne ko kaay ci ñun doo ko dégg doo ko dégg waaye nag bi nga xam ne gis nañ koo xam ne waa l'islam hein parce que li l'islam tëral lañ bañ wala lañ def contraire bu ñu leen di teg ay daan ñu ne nag bu ci dal te yow moom ñu koy teg fexeel ñëw ci ñun waaw def ay ay ay kii internationaux fu nekk ay ay kii campagne libéré xaw ma ñoom ñan walla ils n'ont rien fait c'est leur c'est corps ils en ont le droit ils elles ont li elles sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur ce qu'elles veulent de leur corps yooyu la ngay dégg waaw Seydina Kaab ibn Maalik nag xoolal moom ni mu xalaate neewul ne é eh, lii de moom du muur muuraake la waaw waaw <laughs> mu ne mane lii moom am nattu la moom mais lii nag mooy man sama man nag xoolewu ko côté muur du muur muuraake la occasion mu ngoog lii de moom wokkatu bu daje gestu la déedéet ne ne lii moom vrai nattu la ba yéeféer yi di ma proposer naan ma ñëwal ci ñoom subhaanallah ma a'zamahu min bala nee na ma def hein fatayaamamtu biha tannuura fa sajartuha biha dama dem jël kayit gi ñëw ba ci furno bi ah fi ñuy defare mburu mi ci sama kër ah ma daldi ñëw ba foofu daldi ko ci tiimale lakk ko voilà daldi ko ci tiimale tannuur gi di di di fourneau bi daldi koy lakk lakk kayit gi bugguma sax mu am trace ñii ñii kii tey ma waaw voilà te pourtant malgré ne man na ne moom soxla woon ni lii waaw mu ngi ci problème daanaka kenn tuddatu ko kenn kii neewul occasion la kuñ ci waxoon lool suñu pays africain yi wala jullit yi président de la république wala président des États-Unis wala de la France wala de de de de Suède la maa la jox visa ñëwal sama dëkk. te gaa yi contraindre duñ la ngir téye la doo xalaat sax doo hésiter doo hésiter ca saa si ngay dem nee na mu jël kayit gi ci boppam lettre ba teg ko ci furne bi mu daal di jëf mu daal di jëf daal di tàkk mataal ko waaw waaw moo tax su araa yi nga xam ne <laughs> en général surtout moom mi nga xam ne sha'ir la dañ doon tagg nit ngir am la ca poosam comme niñ gisoon ci al mutanabbi doon tagg amirul dawla waaw waaw ak yooyu mooy bari na ñoo xam ne dañ doon tagg nit ba léegi rek ni ngay gisee nit ñi di yalwaan di di di di tagg nit ngir mu ngir la ca poosam waaw taggaate gu metti gi yépp ndege bëgg rek li ci poos bi loolu kese la lu mel noonu mais malgré loolu nga xam ne shu'ara yu noonu la ñoon mel mais moom dana dew ma parce ndax kii sopp buur yàlla moo fees ci xolam ndax nit ki du gëm dëgg-dëgg li yonent bi alayhi salaam wax an yakuna allaha wa rasuluhu an yakuna allahu no an yakuna allaha wa rasuluhu ahabbu ilayhi buur yàlla ak ndawam bi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ak ndawam bi gënal ko leneen lu dul ñoom ñaar moo tax mu bàyyi fi nooflaayu dem ca Sham dëkk bu naat buur bi moo la invité moom moo la ne kaay nekk fi waaw te la génn sa diine ah li la neex voilà mais mu bañ mu taal mbir mi waaw Allah